baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walamma balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wa cilmaa wa kadalika najzi almuxsiniin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayi fukk bi ak ñeent mu ne walamma balaga ba léegi mu ngi ci nettali seydinaa muusa ibn imraan alayhi ak la nga xam ne moom la digoon ndeyam ak ni nga xam ne noonu la ko ko delloowee ba ni nga xamante ne nii ci la koy mënaat nàmpalaat ginnaaw ba nga xam ne la ko defoon ca kees ga nga xam ne moom la tegoon ca ndox ma mu ne walla ma balaxa ba nga xam ne nag ci la jote nekk ca kër firawna ashuddahu li nga xam ne mooy dëgëraayam wastawaa mu daldi yemoo moom seydinaa muusa dëgër aataynaahu ci lañu ko jox man jox ko xam-xam bi nga xamante ne ci borom bi tabaaraka wa taala muy xereñte goo gële moom lay àtte àtte yu ma xamal ko ko wa ilmaa jox ko xam-xam wa kadhalika mu ne naka noone najzi lañuy fay al muhsiniina way rafetal yi mooy ne am na yenn xam-xam dëgg-dëgg mooy eh, borom bi tabaaraka wa taala moo koy jox ku ko soob du effort kese moo la koy jox di déedéet mu ne wa daxala mu daal di dugg almadinata yi nga xam ne mooy dëkk ba ala xiini gaflatin min ahliha ci jamono joo xam ne waa ñoñam dañoo nekkoon ci yëgadi muy jamono ñi nga xamante ne nii daa dugg biir misra fi nga xam ne wàcc ci ville bi nag benn bés di dox <clears throat> fekk muy jamono joo xam ne heure bu nit ñi di sieste la mooy nit ñi duñu bari ci yoon yi fa wajada fiha mu fekk ca dëkk ba mu wàccee ci ville bi mu daldi fay fekk rajulay ni ñaari góor yaqtatilaani yoo xam ne ñu xeex di jàppante seen biir haada kenn ki min shi'atihi ba mu ko xoolee la xam ne kii moom israili la mooy ci yahuud yi la bokk mooy lool la naan ci mbooloom la bokk wa haada keneen ki mu doon jàppantal bi mu jàppal jàppanteel nag min aduwihi mooy ci noonu israili yu ne yi la bokk mooy waa kër na ndax kom que ñoo jàppoon gaa yële def leen ñoom yahuud yi def leen ay jaam di leen loo liggéey yu metti lool moo tax suñu boroom wax loola le fastagathahu alladhi min shi'ati israili bi mooy yahuud bi ki nga xamante ne yahuudi bi ki nga xam ne moom ñoom moo bokk ak moom daldi koy ñaan dimbal sàkku ci moom mu dimbali ko ci kii nga xam ne mu ngi koy àtte ñàkkal fii mbokk Firawna mi mu daldi koy ñaan ko dimbal ala alladhi min aduwi ne ko nga dimbali ma ci kaw waaj yi nii di di di mbokki firawna bi fa wakasahu fa wakasahu muusa muusa seydinaa muusa daldi ñëw nag comme que fekk fekk waa ji boroom mufassiruna yi rahmatullah alayhim dañ ne moo tooñoon waa moo tooñoon nag yahud bi yahudi bi ndax da ko doon jéemal def looloo xamante ne naan ko liggéeyal ma lii waa ji ne ko duma ko def léegi nag loolu nag lañu jote woon seydinaa muusa alayhi salaam ñëw nag fa wakazahu muusa bi mu ñëwee nag mu koy mu koy départager ak moom di ko puus ngir mu bàyyi ko danq loxo yi teg ko ci dënn bi puus ko loolu mooy fa wakazahu muusa fa qada alayhi léegi waa ji daal di daal di daal di sedd ci saase mooy mu daal di faatu bi loolu amee nag xaala mu ne moom seydinaa muusa alayhi salaam haada lii de muy bakkan bii faatu nii nii ah lii de moom min amali shaytaani de mooy bakkan bii nga xam ne maa def nii mu dee ah lii de moom ci jëfu shaytaane la bokk innahu dëgg-dëgg aduwun noon la bul mudillun bu ca boo xam ne sànkaatekat la mubiinun bu leer xaalas léegi nag mu rëccu moom seydinaa Muusa salaatu wassalaam amul woon intention namm namm faat waa ji da koo bëggoon a rek tàqale kii waaw dajale loxo yi nag puus ko ci kii bi bu baax loolu nag far waa ji jaare fa faatu mu ne kon qaala mu ne rabbi yow sama boroom inni man kat zalamtu nafsi tooñ naa sama bopp ba ma faatee mbakkan boo xam ne digaloo moon ma faat ko de kon nag faghfir lii yàlla nag ma jéggal fa xafara la boroom bi na ci saa sa ñu daldi koy jéggal innahu dëgg-dëgg boroom bi huwa moom alxafuuru mooy aji jéggalaakoon jar rahiim aji yërëmaakoon gi mu ne qaala seydina muusa alayhi salaam ne rabbi e yow sama borom bima an'amta alayya ci li nga xamante ne xéewal gi ma xéewale sama kaw ah jël naa pàtti ci loolu la de falan akuna dootuma nekk zahiran di dimbali lil na képp koo xamante ne daa aji tooñkat nga aji jomb jaamu nga jaamu nga nekk koo xam ne criminel nga man nekkuma doot di la dimbali mukk léegi voilà léegi nag am nañu ne lii mën naa nekk waat xaala mu e yow sama borom bi ma an'amta alayya waat naa ci xéewal yi nga xam ne moom nga ma moom moom nga ma defal falan akuna dootuma nekk mukk zahiran di jàppaleetin lil mujrimiina way criminels yi tooñkat yi dee léegi nag bi lool xawee mu ne fa asbaha léegi nag bi nga xamante ne nii kon lool xew na mu ne fa asbaha a madinati comme que faat na bakkan nag fa ba mu daal di mujjee moom seydinaa Muusaa moom male alayhi salaatu wassalaam fil madina ci da dëkk ba foofu la ca Égypte xam na nag ñu naan nag benn dëkk la woon bu nekk en dehors d'Égypte ndax Firawna dafa génnoon defi ay paraadam Seydina Muusa moom dañu jàppoon ne doomu na la nag léegi ci la génn moom moo yéexoon a Firawna ko jiitu woon moom nag mu génn dernièrement moom moo mujj génn convoi bi muy génn nag fekk na dem na ci la gise ñii di xare ñii di jàppante loolu am na ñu koy wax waaye ñu bari dañ ne déedéet Égypte googu la dafa génnoon rek benn jour boo xamante ne nii bés na boo xamante ne ba mu génnee daa tombé côté ay julli tisbaar côté yooyu nga xam ne nit ñi dañuy nekk di a noppalu ñooy xiina ghaflatin minan kon mu ne kon fa asbaxa mu daal di mujjee fil madina ci te dëkk ba xaayifan nekk koo xam ne nag ragal na mu daal di tiit yataraqabu di fuglu ndax lan ah faat na bakkante bés bu bés bu xabaar bi àggee ca Firawna ak gaayam yi dagam yi ah bu boobaa mën nañ koo jàpp daal di koy fàddee fa ida alladi stamsarahu ba mu xëyee lii mooy ci suba ga mooy bi mu defee lool ba ñaan boroom bi boroom bi defal ko lool ba mu wax li muy wax ca suba ga nag ba mu xëyee nag mu ñëwaat ci ci ville bi nga fan ragal yataraqabu di surveiller di fuglu boppam ndax bu eh, bu dara xewee rek foog mu fay xool nan lay rëcce de fa ida alladi stansarahu ci noonu rek mu gis waaja nga xamante ni mooy yahuudi yi ba israil yi ba ko doon ba ko doon ba ko doon ñaan dimbal démb bil am si ko ko doon ñaan dimbal démb ca kaw mbokk firawna ba yastasrixuhu mu koy wuuxuwaat naan ko hee eh, kaay dimbaliwaat ma fii fekk daa jàppante woon ak keneen qaala lahu Muusa seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko yow mii kat innaka dëgg-dëgg yow la ghawiyyun mubiin mooy ne yow daal nit nga koo xam ne nan ku ku beew nga ci lan ngay nekke koo xamante ne nii da ngay ñëw di di di di xeex yoo xamante ne nii di dékku ñoo xamante ni nii yow bu bu bu manolu leen dara nan ngay defe noonu am ñu ne la ghawiyyun mubiin mooy koo xamante ne nii da ngay sànkaate yow mooy dangay ngay sànkaate ndax da maa bëgg a dugalaat comme ni nga ma dugale woon bii weesu am ñu ne loolu li lay tekki kon nag bi nga xamante ni loolu am na falamma araada comme que nag da koo wax waa ji mooy mooy mbokkam bi nga xam ne ñoo bokk cosaan muy israili la ndax ci yahuud la bokk falamaan araada bi nga xam ne nag ci la bëgg an yabtisha mu daal di jàpp-jàpp gu dëgër billadi huwa aduwwun lahuma ki nga xam ne seen noonu la ñoom ñaar muy muy muy mbokk firawna bi muy joteel fii bi muy jote waatal qaala yaa Muusa mooy israilam bi mbokkam bi foog ni comme que Seydina Muusa bi muy ñëw mu wax ko ko da koo wax wax ju tàng ba pare jub si ci ñoom moom nag mu jàpp ne é eh, eh, ci sama kaw la jëm léegi nag waa ji ne ko aturiidu ne ko yaa Muusa hé eh, yow Muusa aturiidu ndax dangaa nam ma an taqtula nii nga faat ma kamaa kem ni nga xam ne xatal danga nga faate nafsan bakkan bil am si démb yow démboo njaay rek nga faat bakkan tey dangaa bëgg ñëw bëgg maa faat man mii in turidu yow daal nam moo ndekete illaa an takuna du dul nga nekk jabbaaran koo xamante ne nii daal mooy nit la koy yàq ci kaw suuf si di faat nit ñi lool daal moo la neex fil ardi ci suuf wama turidu te nam moo te bëggoo an takuna nga bokk minal muslihiina ci ñi nga xam ne ñooy rafetal ci kaw suuf de léegi nag bi mu waxee loolu nag mooy mbokk Firawna mi yëg ne ko ndekete ki faatu woon démb ñu doon laaj ndax dañ doon laaj kan moo ko faat mais kenn xamul kan moo ko faat ndekete yoo ñu ne hé hé ndeke la yi daw ca palais Firawna ba daal di koy yëgal ne ko Muusaa sa doom ji kat moom moo faat ki nga xamante ne nii ndekete moo faat woon démb léegi nag loolu nag bi xabaar bi àggee ci palais bi ñoom Haamaan ak gaa yoo yële mooy dagi Firawna yeeg Firawna nag ñu waxtaane mbiru Seydina Muusaa bu doon tey dañ naan gaa yi tribunal bi jël ko ñooy mu nekk nag loo xamante ne nii moom day gaaw jàll waaw kenn du xaar mooy day jàll léegi moom moom moom kenn du xaari dossier boobale léegi nag gaa yi waxtaanee nag ay mbiram ngir nag ba dëppoo ne ni ñu koy def mooy buñ ko jàppee dañ koy faat ndax dafa faat bakkan loolu la boroom di ni nettali nii mu ne wajaa ami naqsal madinati mu jóge ca kaw dëkk ba fu sori ca kaw dëkk ba ca peggu euh, Égypte ba ca kaw ville ba daal di agsi rajulun benn góor léegi nag bi mu agsee wajaa rajulun min naqsal madinati yasaa mu ngay dox dox yu gaaw di njëkkante qaala bi mu agsee ne yaa Muusa ee eh, yow Muusa ndax xamoon na ko nee nañu kii am nañu naan kii mooy mu'minu aali Firawna am na ñuy wax loolu le bon loolu nag daa daa daa laaj lu ko saxal waaye am nañu koy wax kañ gisoon te suuratu Ghaafir wa qaala rajulun mu'minun min aali Firawna yaktumu iimaana am denn waaye ci waa kër Firawna doon nëbb ngëbam am nañu ne moom moo mële <clears throat> waaye loolu daa saxal daa soxla ñu daal di koy saxal léegi daal li ñu xam daal alxuraan nee na benn waay jóge ca kaw dëkk ba daal di di waaxu waaxu yu gaaw ñëw bi mu ñeem na ko yaa Muusa é e yow Muusa innal malaa yëgal na gis nga mooy mooy autorité yi mooy kilifaay dëkk bi réew mi naa ki dagam bi ko waxtaani nañ say mbir de daal di nañ lay diisoo say mbir discuter nañ say mbir nag wa ba ba ba dig ba ba ba digga ba digalante ku nekk digal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 rabbil alamin